wa ahli tariqatihi al-faa'iziina ar-raabihiina amma ba'du qaala samaahatu al-imaam Salaahuddin at-Tijaani alayhi ridwaanu rabbaani fil kanzi as-saani min kitaabihi al-kunuuz al-ashara wa fii fasli maraatibi al-wujuudi as-saalisa martabatu al-asmaa' wa as-sifaat ginnaaw biñ sant yàlla julli ci Yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baal xaq di ñaan Boroom subhaanahu wa ta'aala boo leen jéggal Euh, tey ci suñu jotaay bi euh, li tax ñu ñëw ci Kunûz yi mooy euh, jotaay Bulughul Maram bi buñ ko waree tàmbali maanaam xaaj bu bees te koor gaa ngi ñëw te digg ci biir koor gi dañuy dagg jotaay kii yi ñu préféré bàyyi bu boobaa ñaari jotaay rek ci am daanaka dañ koy tàmbali rek te bon kon moo tax ñu bëgg ñu préféré xaar ba koor gi jeex ñu doog ko tàmbali incha allahu taala Euh, kon ñu ñëw ci jotaay kunuuz bi allah allahu taala euh, muy euh, al kanzu saani ci al kunuuzul ashara ci maratibul wujud ci suñ jotaay weesu gisoon nañ kon martaba ñaari martaba yi nga xam ne ñoom ñoo muy az-zaatul muqaddasa ak li nga xamante ne mooy martaba al maanaam al uluhiyya <coughs> muy ñaari martaba yoo xamante ne beneen bi nga xamante ne moom moo leen ñetteel mooy martabatul asma'i mooy wastifat li nga xam ne moom lañ war a xam déjà bon te loolu jot nañ ko wax yaakaar naa ci ay yoon mooy ne bu ñuy wax martaba euh, di tegale maanaam ci buntu martaba rek lay xewe maanaam mooy dimension yi nan lañu wuute ak nan lañu tegaloowe <coughs> waaye su fekkente ne ci amin gi maanaam existence bi ni mu amee loolu mënuñu fa teg euh, ordre ci temps bi maanaam ordre de dimension dimension ordre de priorité ci biir dimension yi moom moo mën a am mais lu ñuy wax temps loolu amul maanaam amu fo ndax boroom subhaanahu wa ta'aala nekk comme ni ko hadith bi waxe kaana Allahu wala shay'a ma'ahu buur yàlla mooy xadis sayyidina Imran ibn Husayn bi radiyallahu anhuma bu nekk ci ñaari saxiix dafa ne naka jekk moom fi ne te lenn nekk fi woon moom naka noonu ah, xadis bu d'ailleurs alquran wax na ko naan wal aaxiru wal zaahiru wal baatinu wa huwa bi kulli shay'in ki njëkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam firé ko ne fa laysa qablaka shay yow yaa fi te dara yow yaay njëkk njëkk <coughs> te dara jiituwul fi maanaam yow dara amu fi wa an mu ne yéen ci alquran ne huwa wal axiru mooy ñaare mooy ku mujj gi mu ne ko yéen ci saa tam firé ku fa laysa ba'daka shay yow yaay ci mujj te sa ginnaaw dara nekkul fi ci kaw loolu al imaam al bayhaqi rahimahullah firé ko ci turam bi téeram bi mu tuddee al asma wa sifaat ni lii day tegtale ci anam gu leer ci na borom subhaanahu wa taala amul temps parce que ku am temps moom mooy am lu ko jiitu maanaam parce que temps bi il faut que concept bi jiitu la pour nga mën nekk ci biir wala ngeen amandoo te comme borom subhaanahu wa taala laataa loolu maanaam moom ak amam amul luñ naan laata loolu amu ci amul donc sur te amul tamit jeexital kon du am circonstance de temps maanaam lu ñuy tuddee temps <coughs> kon euh, après mu am leneen li def ci euh, aaya bi mais liñ ci jublu woon fii mooy ne temps daf fi amul woon bu dee espace tamit mooy al az-zahiru ak al-batin zahiru mooy ki feeñ mais az-zahiru day tekki ci noor comme bi nga xamante ne moom la alquran naan fa ayyada alladhina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin bi maana ghalibin bi nga xamante mooy ñi nga xamante ne euh, mooy mooy dañoo jàppale fa ayyadna na amanu ñi nga xamante dañoo gëm te dëggu ala aduwwihim ci seen kaw noone fa asbahu ñu xëy nekk ñoo xam ne zahirina way noot lañ kon da ngay gis day tekki noot day tekki euh, euh, feeñ mais lu feeñ maanaam maanaam moom mooy day day féete kaw maanaam day apparent ba day fés day fés nekk ci kaw yeneen yi ci des ne ci suuf moo tax moom mooy feeñ moo tax alxuraan ne huwa zaahiru wa zaahiru wa zaahiru ki nga xamante ne moom mooy ci feeñ feeñu borom bi nag subhaanahu wa ta'aala moo tax ba tey ne wa anta lu la féete kaw mu alxuraan ne wal baatinu mooy ki nëbbu mu ne wa antal ba yeneen bi saa saa firee ko ne wa antal baatinu fa laysa dunaka shay yow yaay ki nga xam ne yaa nëbbu waaye maanaam nëbbu day tekki nëbbu day tekki tamit nekk ci yow yaay ki nëbbu yaay nekk ci biir fa laysa dunaka shay dara suufewu la ci kaw loolu kon loo xamante ne comme ni imam al-Bayhaqi wax rahimahullah ci jëmmi téere bi ñu tudd léegi muy al-asma wa sifaat loo xamante ne amul lu ko féete kaw te amul luko ko suuf loolu mooy loo xamante ne amul ci espace bu mu ne amul lu ñuy tuddee circonstance euh, bi de lieu maanaam loolu existé wul ci moom parce que bu fekkente ne nekk ci lieu ci place il mu am lu féete loo féete wala lu kaw loolu mënta ñàkk. voilà mais koo xamante ne amul maanaam moom mooy ki féete ci biti maanaam moo moo nekk ci biti ba pare na ci biir dara féetewu ko kaw ba pare dara féetewu ko suuf loolu moom mooy li nga xamante ne kon mooy koo xam ne amul temps amul espace te sax temps bi ak espace bi comme que dañoo lié de toute façon dañoo lëkkaloo ñoom ñaar kon euh, loolu day tegtale euh, ne borom subhaanahu wa ta'ala maanaam amu ko te sax du ñu maa daama ne maanaam fekk ñi ngi saxal ne li ñuy tuddee eh, espace ak temps ay mbir la yoo xamante ne ay mbindeef lañ maa daama ne wuute nañu yàlla rek maanaam kon mooy ay mbindeef lañ te maa daama ne ay mbindeef lañ li muy tegtale moom mooy mënuñoo nekk yàlla maanaam mënta dépendre ci ñoom ba pare boroom buur yàlla subhaanahu wa ta'ala mënta nekk ne dafa am maanaam yooyu dañoo am ba pare mu am wala boog ñoom ñaar ñu amandoo loolu mënta nekk kon bu ñuy wax fii ci wàllu martaba la ñuy wax borom subhaanahu wa ta'aala su ko neexoon du jëfandikoo temps moo tax mun a du du créer temps moo tax mu wax moom borom subhaanahu wa ta'aala wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ne ko alam tara ila rabbika kayfa madda zilla walaw sha'a la ja'alahu saakinan thumma ja'alna ash-shamsa alayhi dalila mu ne xanaa gisuloo yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam xanaa xooloo sa borom alam tara ila rabbika ci sa borom bi yow yenente bi saa sam parce que xam na ne <clears throat> mu compréhension maanaam xam loolu ak gis ko maanaam mu teg ci say bët bët yooyu nag du bëtu yi sax ci bopp mais bëtu xol la ñuy wax maanaam loolu nga mën cee teg sa ko mu leer naññ ci yow loolu du yëf yi awaam yi loolu faaw nga bokk ci aarif yi ngir mën koo gis maanaam mën a gis ne maanaam di gis ba pare waxu ko xoolal ni mbir mi mel déedéet daf ni xanaa xooloo sa buuri sa borom yow maanaam mooy nga jël say bët nga teg ko yàlla maanaam ngay xool yàlla loolu la ko wax ne ko xanaa xooloo jëm ci sa buur yàlla borom yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam kayfa madda zilla la borom subhaanahu wa ta'aala yi mu ne su ko sooboon lan la koy def mu ne daf koy def saatinan da koy def mu nekk lu dal cest dire que du exister te ker boo gisee muy exister wala boog day dal parce que c'est-à-dire que tey bu fekkente ne euh, <coughs> euh, maanaam ker gi day yëngatu c'est parce que dafa am suuf mooy yëngatu par rapport ak jant bi lii moom moo tax ker yi di yëngatu su dul woon loolu ker yi duñu yëngatu moo tax borom sant ne man nii laa ko def. mais waxu ko xoolal mbir mi ni mu demee daf ne ko xoolal sa borom ni mu ko defee maanaam mooy ne kon temps bi c'est-à-dire que déplacement bi am maanaam yëngatu gi nga xamante ne moom la planète yi di yëngatu ak yi nga xamante ne ñoom ñooy eh, adduna yi yi nekk yi ne ci suuf yenn yi ni ñuy yëngatoo par rapport ak yeneen yi loolu moom moo indi ker yi di yëngatu loolu moo indi ker yi di yëngatu te loolu ci boppam moo créé lu ñu tuddee temps temps loolu rek ko créé ñuy am impression que ni affaire yi dafa soppeeku en réalité soppeekuwul ñun ci liñ nekk fa lañ mësa ne amul lenn lu yu ki temps en réalité ce n'est que du dara lu dul loo xamante ne euh, c'est illusoire temps existewul dans la réalité amul lu ñu tuddee temps dans la réalité c'est juste des choses illusoires mais comme que déplacement wu astre yi maanaam euh, yenn yi dañuy yëngatu di wër-wërloo ci yeneen yi def mouvement yooyu ñuy def moo lay jox impression que ni <laughs> temps bi dafa exister <laughs> mais en réalité temps bi exister wul dans la réalité loolu moom moo tax ngay gis alquran du jëfandikoo mukk baatu zaman amul ci alquran zaman mooy le temps exister wul ci alquran naam saa exister na inna sa'ata atiyatun la rayba fiha saa mooy heure mooy jamono mooy mais ay heure bu précis loolu day dikk maanaam euh, euh, euh, mais yëngatu li ma ci jublu woon mooy mais loolu voilà moom day ñëw moo tax mu ne aatiyatun voilà moo ci beneen aaya borom bi ne laa ta'tikum illaa baxta du leen dikkee lu ci mbekkeel parce que saa waxtu wi heure la bu fixe boo xamante ne buy buy dikk voilà day bette maanaam heure bi jot heure bi jot na loolu la mais loolu li ko opéré rek muy mouvement yi nga xamante ne muy yëngatu yi nga xam ne moom la planète yi astre yi di yëngatu lii moom moo waral temps di exister loolu d'ailleurs moom moo tax relativité exister maanaam euh, li ñu tuddee nisbiya mooy relativité mooy nga mën a nekk ci euh, euh, maanaam ki nekk fii ak ki nekk ci kaw ci ci ci ci euh, ci weer wi masalan wala bokk mu nekk ci jaw ji ñun ñëpp bokkuñu ni ñuy percevoir temps bi mais yamul foofu mais ñun ñii sax ci suñu biir ni ñuy percevoir temps bi du benn léeg-léeg jotaay bii nii nii rek jotaay bii nii kenn ku ci nekk ni koy dundee ak circonstances yi nga koy dundee jotaay bi benn la mais temps bi du benn ci ñun ñëpp bi du ci ñun ñëpp. voilà heure bi nag benn la mais temps bi du nekk benn ci ñun ñëpp voilà tey bu ñu <coughs> kenn ku ci nekk selon mbir mi ni lay intéressé ak li la ciy ñor ak li la ñorul ak ni koy dundee ndax dafa féex wala dafa tàng fi nga ne wala euh, et cetera ni nga yooyu yëpp jouer sur le fait que ci ressenti bi maanaam yow lan ngay yëg ci bi yàgg na wala yàggul ki feebar masalan tëdd kooku temps bi ni muy yàggee ci moom bokkut ki nga xamante ne fi mu toll maanaam benn mbayeen par exemple bu tiim booli booli ceeb wala booli ganaar maanaam ñoom ñii seen temps du nekk benn mukk voilà donc dafa relatif temps bi looloo moo ko indi relatif bu benn xaqiqa bu taxaw nii réalité bu taxaw nii déedéet li tax nag ñu wax loolu euh, du di wax ci mbir moom mooy ne pour ñu comprendre que ni borom bi subhaanahu wa taala euh, yooyu yëpp ñuy wax ci moom maanaam martaba yi ñu fi jot a tudd yëpp ay martaba lañ duñu du luñ exister ci bi sinon borom bi subhaanahu wa taala nekk te du deñ di ne sinon <coughs> tur yi borom bi subhaanahu ay melom dañoo mës di nekk te duñu deñ di borom bi subhaanahu wa taala euh, melowoo tur woo xamante ne day bees ci moom wala melo woo xam ne day bees ci moom musu ko woon a wala euh, mbir yi di bees ci moom loolu mënta ne wala mbindeef yi di am ay jeexital ci moom loolu mënta ne yëpp ay feeñuwaay la léegi nag mu am tajalli zaat yi feeñuwaayu nekk-nekk gi ak li ñu tuddee tajallil asmaa wa sifaat ak te feeñuwaayu tur yi ak melo yi lii moom moo mbir moom moo mën a xew voilà et que martaba yi ñu fiy wax yëpp ay feeñ waaye martaba yi lañ waaye du ci ci temps déedéet ci ay dimension rek la ne mooy loolu moo tax ñu martaba ci ay dimension rek la loolu <coughs> su fekkente ne euh, comprendre nga ko léegi euh, dañuy dugg ci kon ci mbir mi nga xamante ne euh, moom la ñuy moom moom la ñuy wax Euh, kon mu ne al martabatu muy muy as muy ñett muy al martabatu asmaa wa sifaat muy martabay tur yi ak melo yi mu ne amal martaba amma ndaal al martabatu salisa martaba ñetteel bi bay ñetteel fa hiya mooy martabatul asmaa yi mooy martabay tur yi wa sifaat ak melo ba nga xamante ne barazat feeñ na fëll na ilal wujudi ñëw ci nekk teef gi wa tajallat te mu feeñee bi xees moom azzaat nekk nekk gi iftaxarat dafay dafa aajoo ilaa ayaanin ci ay jëmm yoo xam ne yazharu day feeñee fii xaar ci moom hukmuha ay atteem ay atteem maanaam mooy euh, xam nga il faut ñu comprendre que existence maanaam ñaar yooyu ñu mën a nekk mooy lu ñu tuddee al wujud ak al adam al wujudu mooy ak am am xaqiqatan wujudu ak mawjud amuñu différence en réalité amuñu benn différence cest dire que al wujud mooy nekk nekk nekk ci boppam mawjud mooy lu lu nekk maanaam jëmmi mbir nekk gi mu ne moom moo tax moom lu nekk maanaam mooy euh, ndax euh, maanaam borom subhaanahu wa taala dafa ne exister dafa am moom ci boppam mooy l'existence mais non existence yi c'est-à-dire que kenn amalu ko voilà donc moom ci boppam moom huwal wujudu moom ci boppam mooy nekk-nekk gi l'existence en soi moom borom bi la subhaanahu wa ta'ala que moom bu amee moom nekk-nekk moom ci boppam amul cosaan c'est-à-dire que mënuñu ne Euh, lii moo waral mu nekk loolu amul parce que dafa ne parce que su nekkutoon après mu mooy ne faw day soxla ku ko nekkal parce que lépp loo xam ne dafa amul woon ba pare mu am c'est que dafa soxla ku ko amal loolu moom mooy loolu moom c'est sûr gis nañ ko loolu yaa loolu romboon nañ ko réglé woon problème boobu ci bi euh, gis euh, xaanunu sabab bi mooy presque de causalité bi ñuy gis Euh, nekk maanaam dalil adilla yi nga xamante ne al adilla ala wujudillahi ta'ala mooy dalil yi nga xamante ne ñooy tegtale nekk buur yàlla subhaanahu wa ta'ala ak yeneen ak yeneen ci jotaay yi weesu yooyu am maanaam lu ci bari gisoon nañ ko leeraloon nañ ko loolu féete na boor voilà euh, léegi euh, cependant dafa am lu ñu tuddee al adam a nekk mooy al ma'dum tamit mooy lu nekkul rek parce que mais euh, lu nekk ci yooyu maanaam lu ñu tuddee al ilm xam-xam maanaam li muy xam il faut que ñu comprendre que ci li muy ne loolu lu mat a la li ñuy xam ci li aju mooy li nga xamante ne moom mooy al wujud wala al mawjud mooy li am ci li am moom lañ mën a ci la xam-xam bi aju li amul xam-xam du ci aju loolu moom moo tax ñun suñu nekk maanaam buñ ne ñun nekkuñu woon en réalité nekkoon nañ ñun dañu mës nekk ñun dañu mës a amul benn moment ñun exister wul même bi temps amagul woon ñun exister nañ ñun ñëpp la ñun def yëpp exister woon nañ mais fan lañu exister woon ci xam-xamu yàlla borom subhaanahu wa ta'aala xam-xamam aji woon ci ñun loolu moom moo tax yenn aarif billahi yu mag yi akaabir yi ku mel ne Seydi Muhiddin Ibn Arabi radiyallahu anhu wala ñu mel ne moom suñuy wax waxu ne nekk nekk yi dañoo mës a exister et euh, ba ñu di leen attribuer lu ñu tuddee wahdatu wujud mooy nekk benn nekk nekk wala yu mel noonu Euh, ci jàpp ne kon naka la lañ mën a concevoir que borom subhaanahu wa nekk fi moom kese ba pare ñu fi wax naan mbindee fi tamit naka jekk dañoo mës a nekk borom subhaanahu wa ta'aala nekk nekk googu benn rek la maanaam te mooy nekk nekk borom subhaanahu wa ta'aala loolu li muy tekki rek mooy ñun dañoo nekk ci biir nekk nekk borom bi c'est-à-dire que yàlla nekk gi mu ne am gi mu am moom ñun ci lañu ci lañu exister et que am am googu ñu exister. borom subhaanahu wa ta'ala daf koo mës a xam te nekk ñun gi nekk ci xam-xamu borom subhaanahu wa ta'ala ñun am nañu te danañu génne ci ñàkk am indi ñu ci am loolu moom mooy euh, mooy mooy mooy mooy mooy nekk giñu ñu nekk nekk gi ñu mais tegtalewul ne maanaam fil xaarij maanaam lu ñu tuddee al al wujudul euh, ayni wala boog al wujudu fil xaarij maanaam am gi am mu nekk de manière physique wala en tout cas existence à l'extérieur nii maanaam loolu euh, mooy da concrètement nii suñu existence nii nii nii nii loolu moom ci ginnaaw gi la am mais borom subhaanahu wa ta'aala xamoon na ko namoon na ko sañoon na ko mënoon na ko te ak maanaam euh, ci ci ci jamono mu war a am maanaam circonstance pour gàttal jamono ji temps bi ci bi euh, bi nakawin yi mooy toutes les circonstances yi koy wër lim gi mu war a dëppool wërsëg wi ñu war a àndal ak yeneen ak yeneen yi koy wër-wër loo loolu borom subhaanahu wa taala moom moo ko nii moo tax ni mu ko bëggee rek noonu dong la amee noonu dong la amee kon euh, loolu il faut que mu mu mu mu comprendre ko bu baax a baax saisir ko parce que sens boobu bu ñu saisirul am na yu bari du leer quoi euh, beneen bi ci def tam mooy <coughs> kon al adab ñàkk am kooku xam-xam du ci aju lu dul ci côté dàq maanaam an nafi muy réfutation côté boobu rek lay amee la ci xam-xam di ajoo maanaam loolu moom mooy lan mooy comme masalan euh, bokk koo xamante ne moog yàlla benn lañ maanaam moom ak yàlla moom moom comme yàlla la mel loolu xam nañ ni amul xam nga amul mais ñun xam-xam gi ajuwul ci jëmmi kooku dafa aju ci jëmmi ñàkk am kooku maanaam kooku le fait que existé wul suñu xam-xam ci lool am maanaam ci loolu lay aju mais du aju ci jëmmi existence kooku voilà loolu moom mooy comme ñun ñi képp kenn ci ñun ñu nekk ñaari nit yu wuute ba pare nekk même nit ki loolu xam nga ne amul par exemple man wala yow kenn ku ci nekk ci ñun ñi kenn nga maanaam amuñu keneen koo xamante ne ñun même lañ même nit ki lañ et que de toute façon amuñu différence entre ñun ñii suñu biir loolu mënta ne loolu amul mais le fait que xam ne amul suñu xam-xam ci loolu la aju mooy mooy inexistence loolu <laughs> yaakaar naa li may wax <laughs> comprendre nañ ko quoi voilà mais euh, mais ajuwul ci jëmmi existence su kooku déedéet ci jëmmi ñàkk amam la aju loolu moom tax xam-xam buy lëkkaloo maanaam buy aju buy am luko ko relier ak l'inexistence mooy ci côté réfutation lañ lay amee mais pas ci côté wu am gi ci boppam maanaam mbir moomu ci jëmmi boppam ci kaw loolu maratib yi nga xamante ne noonu la existence bi di amee tamit dafa am ñaari mbir mooy lu ñu tuddee mooy mawjudun laa awwala laha ak mawjudun laha awwal maanaam mooy wujud laa awwala lahu wala mawjudun laa awwala lahu ak mawjudun lahu awwal maanaam mooy lan mooy loo xamante ne existé existence bu xamante ne dafa amul laa awwala lahu amul amul amul début amul amul njàlbéen amul njàlbéen kooku moom yàlla rek la yàlla moom ak amam amul mu am ki nga xamante ne am na mais dafa am jalbeen ki nga xam ne am na mais dafa am jalbeen kooku muy ñun ñun mbindeef yi am nañ mais dañoo am jalbeen loolu dañoo am début loolu buñ ci kiwee rek dañuy gis ne dafa am lu ñu tuddee kon al wujudul ni après mu am al wujudul ilmi après mu am lu ñu tuddee al wujudul lafzi après mu am lu ñu tuddee al wujudu raqmi maanaam mooy al wujudu ayni mooy amuk jëmm ji maanaam jëmmi mbir mi ci boppam mooy am ba pare léegi bu xësee ba am ba pare léegi mu am lu ñu tuddee al wujudul la ilmi xam-xam mooy existence mais en tant que xam-xam maanaam ñu mën koo xam parce que comme wax naa la ne la li existé wul xam-xam du ci aju lu dul ci dàq ko kon mooy al wujudul ilmi di ci aju loolu moom moo tax ñun mindeef mais loolu mooy ci ñun ñun mindeef ñun mënuñu xam lu existé ba pare wala loo xamante ne genre am existé wul ba pare c'est-à-dire que tey man bu may bu ma lay xam yow c'est parce que da ngaa existé ba pare ma doog laa xam soo existé wul du ma la xam mukk voilà et il faut que sa jëmm ji exister ba pare ma doog mën a xam du dëgg yow tamit bi nga may xam fekk na man exister naa ba pare maanaam avant may exister yow xamoo woon loo ma mag mag mag woon voilà te sax exister naa lu yàgg te xamoo parce que bon ñenn ci yéen bien sûr parce que dañoo bokkutoon fi ne te amul lenn lu ñu relier woon ñun ñaar amul woon. voilà loolu moom moo xamante wuñu woon comme niñ koy waxee donc euh, il faut mbir mi exister nga doog ko xam maanaam même ki nga xamante ne euh, nit ki dafa dafa concevoir benn robot par exemple ci xel mi muy def nangam mu concevoir ko defar ko ci xel mi ba tabax reproduire ko ci schéma après mu ñëw di ko mettre en mu di ko defar ba taxawal ko kooku sax robot bi exister woon na maanaam dafa exister ba pare en réalité bu doog koo mën a xam parce que existence bi mu exister ci xelam dafa fekk ne daf koo natt ci ay mbir yoo xam ne dafa nuroog moom loolu moom moo tax ñun suñu xam-xam mënta aju ci yàlla mënut mënuñu <coughs> mënuñu xam yàlla wujudul ilmi boobu mënta aju ci yàlla ci ñun lu dul ci lim ñu xamal boppam lu dul tamit ci existence am kefe ne wujudul ilmi am na mooy ci existence yàlla ñun suñu xam-xam dana ci aju mais ci wujud gi rek lay existe lay am maanaam ci amam moom mais pas ci réalité moom déedéet parce que laysa ka mislihi shay'un moom amul dara lu nuroog nekk-nekkam amul ay turam ak ay meloom ak ay léppam amul lu nuroog moom te xel ñun pour ñu xam dara il faut que loolu ñun mu exister d'abord ci suñu xam maanaam ci il faut que d'abord loolu existe dans la réalité ñu mën ko approprier ci suñu xel ñu mën ko appro ñu ko maanaam ñu mën ko am luñ ko nuróoleel mais sinon su dul loolu loolu du mën a ne alors que borom subhaanahu wa ta'ala moom contraire bi la moom wujudul ilmi la am ci mbir yi wujudul ayni doog am ci mbir yi c'est-à-dire que borom subhaanahu wa ta'ala il faut que maanaam moom xam-xamam ci boppam moo aju ci ñun moo tax ñun ñu am maanaam ñun suñu am-am dafa juddoo ci yàlla xam ji mu ñu xam ba pare alors que ñun buñ doon bu bu ñu xamee dara c'est parce que loolu dafa exister ba pare moo tax ñu doo koo xam yàlla nag déedéet moom daf koo xam moo tax mu exister <coughs> loolu tamit beneen point bu am solo parce que loolu moo ñuy lal lii nga xam ne moom la wax fii ci wàllu martaba ci ci ci feeñu tur martaba yi tur yi tur yi nga xamante ne dafa am feeñuwaay et que euh, euh, ndax euh, ba pare di soxla ay ay ay ay jëmm yoo xamante ne ci biir jëmm yooyu ci lay feeñee moom maanaam ay atteem ci la ñuy feeñee <coughs> léegi après ci ginnaaw gi ci la yeneen wujud yi am mooy Euh, euh, al wujudul laf bi mooy baat bi maanaam tey par exemple moodu pour ñu mën a wax moodu existé na il faut maanaam moodu d'abord dafa existé après ñu xam ko après ñu teg ci après mu am wujudul raqmi mooy ci ban lim wala ban euh, code lañ koy tegal maanaam il faut codifier ko ci lim bi d'abord nombre bi euh, ci aussi euh, caractéristiques yi nga xamante ne moom lañ mën a am ci moom moom lañ mën moom la ñu xam ci moom pour au moins ñu mën ko ñu mën cee teg dara maanaam ñu mën cee teg ci moom ay attributs ay caractéristiques ay melo ñu mën a teg ci moom euh, ay lim maanaam masalan moom mooy moom mooy aawo bi wala moom mooy doom ju njëkk ji wala moom mooy ki ki voilà et cetera maanaam il faut tey même même booy bu ñu bu ñu ngay gis bu xale juddoo sax wala nit ñëw ci dëkk sax da ngay gis koy bëgg a ñu wutal ko numéro parce que euh, donc loolu voilà parce que codification bi yëpp day wër-wërloo ci loolu pour ñu mën a xam nit ki ay caractères caractère am ay yëpp foog ñu teg ci loolu donc euh, kon existence yooyu ay existence la yoo xamante ne dañoo teftaloo wax nañ yi nga xam ne moom mooy aju ci ñun mais ak ni boroom subhaanahu wa ta'aala ci léegi mu am ci biir loolu nag boroom subhaanahu wa ta'aala turam yi kon dañoo euh, ni ñu exister mooy dafa am tur yi déjà dañoo wute mais loolu dinañ ci gën a ñëw ci ci yaatal après incha allahu taala mais nekk-nekk yi comme ñoom dañoo soxla ay ay maanaam turam yi dañoo soxla ay ay ay ay jëmm yoo xamante ne ci la ñuy feeñe foofu tamit ñu préciser que euh, aayaan yi maanaam jëmm nekki dañoo dañoo léegi daf moo tax ci biir loolu mu am yeneen martabatam yu feeñ mooy lu ñu tudd dafa am martaba bu ñu tudd al martabatul qadima mooy martaba yi nga xamante ne loolu dafa jiitu loolu moom ci borom bi rek la aju subhaanahu wa taala ndax moom mooy ki nga xamante ne moom ak amam dafa jiitu te amul ak tàmbali mais bu ñu koy wax mooy par rapport ak ñun tey par exemple loolu bu ñu xoolee borom subhaanahu wa taala bu ñu leen moom mooy alqadim mooy ki jiitu te ak amul la mooy euh, mooy comme qadimun bil ibtida di imam Tahawi euh, euh, wax rahimahullah moom uj ci jiitu te amul ak tàmbale war ak ak imam al euh, imam Abu Hanifa rahimahullah moom borom sant la jiitu te amul ak tàmbali mais daa imun bil intiha ba pare dafa sax te amul ak daytal maanaam amul fu mu yem voilà tamit noonu ngay gisee borom subhaanahu wa Euh, kon jiitum googu aussi buñ koy wax c'est par rapport ak ñun la loolu moom moo tax azal en réalité moom mooy azal wala moom azal la borom subhaanahu wa ta'aala wala boog euh, ñu mën a wax ne moom ci jëmmi boppam euh, moom mooy al-qadim wala yu mel noonu loolu réalité la boo xam ne dafa relatif rek ci ñun donte ay as tur la yoo xam ne dañ koy delloo ci zaat bi ci nekk nekk borom subhaanahu mais Euh, bu ñu ñëwee incha allah ci chapitre bi tegu ci chapitre bi dinañu gën a taxaw tuuti ci martabay tur yi ak seen ay classification seen différence dinañ ci gën a taxaw incha allah mais loolu parce bu fekkente amul avant avant ñun maanaam ñun maanaam mindee fi suñ fi nekkutoon duñu wax maanaam ci borom subhaanahu wa ta'aala naan ko moom moo fi jiitu moo fi njëkk donte ak njëkkam fi ak jiitoom fi dépendrewul ci ñun ñu exister wala ñu bañ a exister voilà léegi euh, euh, euh, kon borom subhaanahu wa taala suñ ne moom mooy kon maanaam mooy mooy martaba boobu mooy martabatu xadim mais dafa am après yeneen i martaba yoo xamante ne dañoo exister ci ginnaaw bi mooy d'abord bi nga xamante ne mooy martabatu xilaafatul insaaniyya mooy martaba bi nga xamante ne moom mooy xilaafa doomu aadama yi mais aussi yeneen ayaan yi nga xamante ne ñoo existé yëpp te ayaan yi mooy nekk-nekk gi yëpp yi borom subhaanahu wa ta'aala amal daf ci am yoo xamante ne euh, dañoo taxawee seen jëmmi bopp ak yoo xamante ne dañoo taxawee wuñ seen jëmmi bopp lu ñu tuddee qaa'imun bi nafsihi maanaam ku taxawee boppam ak comme te ne qaa'imun bi ghayrihi ku xam te dafa taxawee keneen <coughs> yooyu nag après par exemple malaayka yi maanaam ay jëmmi leer lañ yoo xam ne boroom subhaanahu wa ta'aala da leen a amal ci leer mais leer googu noonu même bu fekkente ne euh, ñoom ci seen bopp euh, dañoo nekk ci maanaam mutahayyiz lañ maanaam dañoo am ci lu ñu mën a tënku même bu fekkente ne en réalité ñoom ci seen jëmmi bopp am lu jëmm physique nii bu ñuy wax lu dul ne am na ci lu ñu tënku boroom noonu la leen amale mooy ay bindee fi leer lañ alors que jinne yi daf leen a amalee ci tàkk-tàkk ba pare ñu nekk mu taxay sam ñu tënk leen mais tàkk xam nga ni jëmm la fi jawhar la quoi lu physique la alors que leer du lu physique voilà donc euh, loolu déjà nga gis ne wuute nañ tuuti même ñoom ñii sax seen maanaam jinne ak malaayka ba tey niñ leen bindee wuute nañ ba tey ñoom niñ leen bindee wuute nañ alors que mu am li nga xamante ne tamit moom mooy euh, ci biir euh, loolu mu am yi nga xamante ne ñoom la ñuy tuddee al jawahir mooy jawhar yi gànjar yi gànjar ci biir ayaan yi mooy jëmm yi maanaam nekk-nekk yi eh, maanaam ayanu mooy entité voilà mooy entité voilà donc ayaan mooy les entités entités yi mooy mbir yi nekk taxaw mbir yi am da nga ciy yi nga xamante ne ñoom euh, euh, euh, dañuy mel neneen maanaam dañuy nekk loo xamante ne ay yeneen koor lañ yu ñu xam comme maadin yi mooy mbel yi mooy météo yi quoi kom yooyu noonu wala maanaam le le minéral quoi li naan le minéral voilà plutôt am le végétal voilà mooy nabaat euh, nabaat mooy mooy végétation bi ak yooyu <coughs> mooy gàncax <coughs> yooyu tam boo seetloo am na quand même ñoom ñi am nañ ay différence ci ni leen boroom subhaanahu wa taxawale mais sauf que ñoom mënuñoo taxaw lu dul mu am lu ñu tuddee arab maanaam ñoom ci seen bopp ay jëmb lañu taxaw yu borom subhaanahu wa ta'aala bindee comme tey bu malaaka borom subhaanahu wa ta'aala dafa bindee leer ñu ne euh, jinne borom subhaanahu wa ko bindee même bu fekkente ne dafa nëbbatu malaaka ak jinne yi ñoom ñëpp dañoo nëbbatu dañ leen di wax jinne d'ailleurs ñoom ñëpp alxuraan ci boppam dina ko ginnaaw wa ja'aloo baynahu wa baynal jinnati nasaba wa laqad alimtu alimatul jinnati innahum la muhdaruun ñoom xam ne def nañu ñoom ak jinne mooy malaaka yi la ñoom ma ñoom maanaam def nañ ci borom subhaanahu wa ta'aala ci digganteem ak malaaka yi wutal nañ ci askan mooy nee nañ euh, malaaka yi ay doomu yàlla lañ yu jigéen te loolu dëgg amul voilà dañuy gis borom subhaanahu di leeral foofu maanaam ne jinna maanaam la def ni ko te pourtant yeneen jinne yi moo tax d'ailleurs loola tax borom xoox yu wuute ci iblis ndax jinne la wala malaaka la ndax même bu ne kaana minal jinni fa fasak an amri rabbi tegtalewul du ma du du malaaka ba tey voilà même bu dee zahiru wax ji jinne jinne la mais te terewul ne mën na nekk ne malaaka la voilà par exemple Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu nee na malaaka dañ malaaka yi dañoo amoon benn mooy bi mu bokkoon ci mooy aljaannu minal malaa'ika voilà maanaam malaaka yi seen boppam dañoo amoon groupe bu tudd noonu jinn jaan jaan moom lañ donc déjà xam nga loolu déjà euh, euh, c'est équivoque voilà maanaam wax ji jubluwuñ ci saxal ne malaaka la wala jinne la mais liñ ci jublu rek moom mooy ñu comprendre que ni malaaka yi tamit dañ dañ leen di dugal ci groupe jinn yi nga xamante ne parce que tout simplement ñoom dañoo invisible à l'œil nu du duñ leen gis bëtu neen voilà loolu moom moo tax <coughs> léegi li nga xamante ne tamit moom mooy euh, kon bu fekkee ne euh, loolu loolu loolu gis nañ ko maanaam da ngay gis maaden kii kii euh, jawhar jawhar foo ko dégg mooy mooy mooy gànjar <coughs> substance maanaam saa yoo ko gisee ak al ajsam même koor wala al jawahir wal ajsam yi ak jëmm yi ñoom soo il faut que aaraad yi ñëw mooy aaraad moom mooy gaar gaar mooy gaar gaar mooy loo xamante ne moom mënta taxaw moom kese il faut que mu taxaw ci jawhar wala ci jism moom foog mu taxaw ci gànjar wala ci jëmm ci substance wala ci corps pour mën a pour mën a feeñ mooy comme njool gàtt ñuul weex rëy tuuti yooyu mënuñu taxaw lu dul ci ci jëmm ngir mën a feeñ njool doo ko gis nii rek moom rek noonu mënta ne mais gànjar yooyu suñu taxawee feeñ ci jëmm yi di feeñe ñoom tamit maanaam jëmm tamit moom da fii ne moom kese mais par par moom mooy jawhar yi gànjar gi ak jëmm yi ak ajsaam yi mais sauf que il faut que mu am lu leen lu il faut mu am ay aaraat ay gaar-gaar yu fi nekk pour mën leen a en évidence maanaam ñu ngir ñu mën a feeñ voilà gis nga yéen euh, daan def ci euh, expérience yi kii euh, bu ñu bëggee mettre en évidence par exemple benn euh, par exemple euh, sucre wala amidon wala dara am na maanaam bu jëlee benn produit sotti ci wala wala am na noonu da ngay gis affaire bi feeñeen feeñ voilà maanaam mu feeñ mais moom kese daanu woon feeñ moom mi biir euh, affaire ci biir liquide bi mais daanu woon feeñ mais boo jëlee benn produit bu koy mettre en évidence maanaam bu boo ko ci dugalee rek da gis affaire bi commencé feeñ voilà maanaam yor couleur buy tax nga xam ne kon mi ngi nii voilà loolu moom mooy mooy mooy mooy substance mooy mooy gànjar ak jëmm corps physique suñu jëmm yi par exemple tey man bu ma ñuulutoon ba pare xaw ma gàtt lañ ma mën a wax digg doomu euh, digg comprendre nga euh, euh, ah am yaram lañ mën a wax wala digg doomu tamit xew moom xam naa ne def ko genre yooyu loolu maanaam loolu su amutoon maanaam man sama jëmm ji du mën a feeñ voilà sauf que ci diggante martaba yi nga xam ne ñoo nekk ci suuf ak martabatul qadima bi dafa am martabatul insaan maanaam martabay nit parce que moom ginnaaw martabatul qadima biñ doon wax léegi biñ doon biñ doon gis mooy martaba uluhiyya ak li mu làmbooy ginnaaw martabatul qadima martabatul uluhiyya laataa martabatul xilaafatul insaaniyya parce que xilaafa doomu aadama moom moo ëmb mbooleem lu nit mbooleem lu nit nit ki moo ko parce que borom subhaanahu wa ta'aala nit rek lépp lu ne ci moom rek xam leen ni borom subhaanahu wa na ko ci nit amal na ko ci jëmmi nit ci ay anam yu wuute ci feeñ waay yu wuute mais mi ngi ci nit amul nag lu existé wul lu e-, existé lu mu nekkul ci nit ci benn anam ci anam yi voilà. kon martabatul qadima bu nekkee ni martabatul uluhiyya nekk ni martabatul insaniya mooy nit nite moo nekk nii ci suufam martabatul xilaafatul insaniya nekk mooy le fait doomu aadama nekk xalifam ëmb lépp nekk fi et ci suufam nag ci la leneen mbindeef yëpp ci la ñu ne yu kaw yeeg yu suuf yëpp ci biir doomu aadama ñu ngi ci biir moom mooy moo tax mu nekk xalifa ci kaw suuf sauf que yow loolu soo ko gisee euh, martabatul insaniya kon moom amul lien bu ko lëkkale ak martabatul qadima loolu amul foofu moom yàlla rek ko jagoo mais martabatul mooy mooy bi nga xamante ne dafa jiitu amul amul début mais martaba bi nga xamante ne moom mooy martabay uluhiyya gi mooy le fait que buur yàlla subhanahu wa ta'ala yi rek yelloo ñu jaamu ko ak li ci aju ndax Allah ci la ne par contre martaba boobu doomu aadama day mën a jël benn partie ci maanaam day mën a am wàll ci martaba boobu ba pare am wàll ci martaba bi ci def yi ci suuf et en même temps doomu aadama day am euh, parce que lu tax parce que boroom subhaanahu dafa wol ci moom ruuxam te ruux boroom bi la war wa nafaxtu fiihi min ruuhi voilà maanaam kon ruuxu buur yàlla la ci boppam subhaanahu wa kon da ngay gis ni ci googu anam ci la borom subhaanahu wa taala en même maanaam mën a dajale xaqaa'iq yi en même temps xaq xaqiqa maanaam xaqaa'iq yi buur yàlla ak ay xaqiqa bindeef yi ci def loolu gisoon nañ ko ci biñ doon gis al insaanul kaamil ci ñaari jotaay ci ginnaaw su ma juumoon wala ñetti jotaay ci ginnaaw que loolu moom mooy martaba boobu mooy dimension boobu noonu voilà que doomu ah voilà que euh, nit ku ma <coughs> day loolu bu ñuy gis incha allah taala beneen niveau bi ci ni mu amee bi mais bii di ñëw lay doon incha allah bay wax ci al ansurul azam euh, incha allah taala jawharatul kamal ci foofu dinañ ci taxaw tuuti incha allah ci wax ci jawharatul kamal parce que dimension bu yéeme la bu euh, borom subhaanahu wa taala feeñal ci xaqiqa yenente bi sallallahu wa sallam ak dimension yu wuute ci ngay gisee moo tax dimension boobu noonu borom subhaanahu wa en tant que bon loolu après dinañ ci gën a dinañ ci gën a le dinañ ko gën a yaatal mais mais daal dimension boobu ci nga gisee doomu aadama te ki ki ki nga xamante ne mooy ku makki ñan ko ak insaanul kaamil mu yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci ngay gisee ci la en même temps euh, amee euh, réalité maanaam borom subhaanahu wa mais en même temps yor yi réalité bu njëfi moo tax ñu koy wax xaqiqatu xaqaayati la réalité wu réalité yi ci dimension boobu la la la la nekk moo tax et moom kon euh, ruuxu boroom subhaanahu wa taala moom la wol ci moom maanaam moom mooy ki yor ruuxa wa kadhalika awhaynaa ilayka ruuxan min amrina comme ni ko waxe noonu lañu wax yoo ci yow ruux bi nga xam ne suñu amru la jóge alamul amr loolu tam lool dinañ ci gën a ñëw bu ñu yegsee foofu incha allah ci taxaw ci leeral loolu voilà ah bi nga xamante ne moom mooy ci euh, suuf maanaam <coughs> mbindeef yi mu yor jëmm comme jëmmi mbindeef yi lépp daje ci moom donc du yàlla mais tam du yeneen mbindeef yi mais ba pare dafa dajale maanaam martabatul uluhiyya gi ci genn wàll et en même temps mu dajale li nga xamante ne moom mooy euh, martaba mbindeef yëpp en même temps moo tax mu ne wa fii ahsani taqwiim wala dañoo bind dëgg dëgg buur yàlla mu ne dañoo bind doomu aadama mais fii ahsani taqwiim ci taxawaay bi mat ci lañ ko binde moom maanaam vraiment dafa parfait doomu aadama dafa complet taxawaay bi mais a mat lañ ko lañ ko defaree et que justement euh, loolu maanaam taxawaay googu bu mat boobu bu sëkk googu la moo tax boroom subhaanahu wa taala la Euh, maanaam euh, euh, maanaam doomu aadama maanaam bi mu nekkee ci niveau <coughs> ci niveau boobu ci la dajalee incarné tur yàlla yi ak melo yi yëpp c'est mu mën a nekk xalifa buur yàlla subhaanahu wa ta'aala ci kaw suuf si kon loolu déjà boo gisee ci doomu aadama rek da ngay comprendre que niveau yi duñu maanaam dafa mën dafa nekk un être intermédiaire entre la divinité et la création justement mooy être intermédiaire mooy nekk-nekk gu dig gu gu gu ismu la quoi mooy barsax entre yàlla ci boppam ak yelloo gi mu yelloo ñu jàmm ko nekk gi nekk yàlla ak mu yeneen mbindeef yi ci des taxul mu nekk yàlla mbindeef la mais en même temps dafa am caractéristique mindeef yi ci des te du mindeef yooyu nu róowuñu moom moo tax moom rek a mel ni mu mel ci mindeef yëpp moom rek a ci mel ni mu mel doomu aadama voilà moo tax am na beneen type animal bu ko yi ay benn mais doomu aadama rek a mel ni mu mel ba pare animal boo gis wala végétaux yi wala minéral yi wala loo ci gis am na yu mu am na yu lu mu bokkal boppam ba pare dafa am euh, ba pare la nekk moom am mi ngi ci doomu aadama mais doomu aadama rek mooy koo xam te la nekk moom nekkul ci ñeneen ñi ci def voilà ba pare mu taxawal fi boroom buur yàlla subhaanahu wa ta'ala nekk ci ko wuutu maanaam nga gis kon dimension boobu dafa am solo ci doomu aadama ñu gis ko mu mu leer quoi parce c'est-à-dire que tey bu ñu doon misaal wala wala masal ala dañuy ne comme kergeeg naaj bi am na rëdd bu nekk ci ker kergeeg naaj bi boo xamante ne mënoo ko du ker du naaj ba pare mënoo ko ba pare mais en même temps dafa bokk ci ker gi ba pare bokk ci naaj bi si gis ngeen maanaam ci kergeeg naaj bi lu naqaree définir la loolu mais noonu la mel rëdd boobu loolu nag mooy doomu aadama diggante borom subhaanahu wa ta'aala ak moom mooy intermédiaire bi ne diggante borom bi ak yeneen mi def ci def ci kooku mooy réalité doomu aadama nit al insaan nit voilà loolu mooy réalité nit léegi nag euh, mais nit bi ñuy wax fii mooy nit ku mat pas nit ñëpp ñu waxuñu al insaanul xayawaan yi mais al insaanul kaamil wax wala al insaanul xalifa mooy nit ki nga xamante ne moom dafa wuutu vraiment borom subhaanahu wa taala ak nit ki nga xam ne dafa mat mais kon jëmm yi ñoom bi ñu soxlawee kon ay ci nek nekk yooyu bon yu ñu a feeñe parce que justement il faut que ayaan ne fi nekk-nekk yi kon bu boobaa dañuy boole jawaahir yi ak ajsaam yi mooy gànjar yi mooy substance yi ak ajsaam yi ak jëmm yi ba pare boole aaraab yi mooy gaar-gaar mais ñi nga xamante ne dañoo taxaw ñoom kese ak ñi nga dañoo taxaw ci leneen lu dul loolu maanaam am na yoo xam ne dañoo taxaw ñoom maanaam comme yenn ruux yi ruux yi borom subhaanahu wa ta'aala bind ñuy sàbbal borom subhaanahu wa ta'aala di ko màggal ñoom dañoo taxaw ñoom kete taxawuñ ci lenn voilà euh, li nga xamante ne tamit am na yoo xamante ne tey par exemple taxaw nañu ci la ñuy taxaw mais ñoom dara tënku leen mooy comme xel par exemple xel. masalan leer la gu borom subhanahu wa ta'ala def ci jëmmu nit ci jamono moo tax xel daa gaaw te fu ne lay dem ci lu ne la ma a ne donc yooyu il faut ñu wut ñu différencier façon maanaam façon mbindeefu yàlla yooyu donte lépp mi ngi ci doomu aadama de mais ñoom tamit borom bi da leen di bind ñu nekk ci leneen ñu nekk te neneen ñoom kese maanaam bu boobaa du ñu mat doomu aadama rek ta mat ci lépp côté bépp mais ku dul doomu aadama matoo voilà tey par exemple bu ñu doon exemple euh, bu ñu par exemple chaise bi chaise bi euh, xam nga am na bant mais jëmmi bant bi ak chaise bi wuute nañ ba tey mais réalité yi nekk ci bant yëpp ñu chaise bi ba pare chaise bi du bantu kese comprendre parce que am na lan parce que am na ay pont yoo xam ne weñ la. mais réalité yi nekk ci weñ yëpp ñu ngi ci chaise bi kon mais te chaise bi taxu koo nekk weñ ba tey moom kese ak tissu am na tissu chaise bi parce que dañ ko defal photo yi ak matelas maanaam genre kii ñu ñu tabax ko noonu defaree ko noonu réalité <coughs> yi nekk ci tissu ñu ngi ci chaise bi te te moom du tissu loolu nag topp ko ci mboolem mbir yi existe ci univers bi ci existence bi nga delloo ko ci doomu aadama lool tey loolu doomu aadama rek moo melowoo noonu ba pare am côté bi nga xamante ne kon ci côté mbindeef yi mu am coté boo xam ne côté borom bi la subhaanahu wa ta'aala parce yàlla la yor borom bi moo ko wax wa nafaxtu fiihi min ruuhi sama ruux la kon ruuxu yàlla la yor mais ci martabatul uluhiyya fa martabatul qadima maanaam ci ngay xamee kon ni doomu aadama lan mooy réalité maanaam ci dimension boobu nga koy gisee loolu lañ ci jublu ci wax mais sinon te te te te te li tax bu ñu wax doom aadama ne dëgg nag nag vrai maanaam nit quoi vrai réalité dëgg yenent bi la parce que moom mooy al insanul kamil al insanul akmal mooy nit ki mat ki mooy ki gën mat ci mboolem mbindeef sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci dimension boobu loolu bu dee leer na vraiment di nga gis nag kon ni nit nekkee wala en tout cas endroit place wala réceptacle maanaam euh, ndabal feeñuwaayu boolem turu yàlla yi ak melo yi bu boobaa dangay ngay xam ne kon tur yàlla yi ak melo yi ba ñu feeñee ci nit rek ci lañ feeñee ci mbindeef yëpp mais terewul boroom subhaanahu wa réalité yooyu nekk ci biir doomu aadama ci nit yëpp mu di ko jël spécifié ko maanaam jagleel ko lenn ci mbindeef mi ci anam goo xam ne day feeñee ci ñoom kese te te mais nag rek kay feeñee ci mbindeef yooyu loolu moom moo tax turu yàlla yi kon dañoo bi ñu feeñee et que doomu aadama maanaam loolu nag maanaam réalité bi mooy réalité wu li mu bi mu wax ni mooy réalité wu li ñu tuddee al unsurul azam al imaam al imaam Muhiddin ibnu Arabi radiyallahu anhu wala ku mel ne Sayyid Abdul Karim ñoom tudd nañ ko mais sans ñu tudd lan la ëmb dëgg-dëgg ak réalité bi lan la mooy li ma la wax ni mooy réalité bi parce que ñoom euh, dañu ne réalité boobu soo ko comprendre sans ñu tudd lan la dañ ni al ansurul azam moom mooy réalité mbir boo xamante ne soo ko comprendre di nga xam naka la mbindeef yi amee moom lañ doon lu ñu doon développé di loolu loolu réalité bu boobu mais en réalité mais mais mais sauf que en fait jëmu yeneen ci bi la quoi sallallahu alayhi voilà sauf que ñoom même bu dee tudd nañ ko duñu duñu wax euh, lan la lan moo nekk ci naw maanaam lan la quoi le fait que ni comme exemple yi ma la jox nii ci ne ni nit ëmbee yëpp maanaam dajale lépp et a mais que à l'origine de tout ça nekk lu dul réalité saa sax mais dinañ ci gën ñëw ci jotaay yi bii di ñëw incha allah pour pour mu gën a mu gën a leer euh, ci ci ordre bi mais dañoo buggoon rek déjà préciser que mbir mi nii lay demee euh, kon actes yi dañ ci actes yi kon maanaam jëmm yi yëpp benn bu ci ne dafa am ay actes yu mu soxla looloo tax ñu développer ñu ñu wax ci wàllu góor li tax ñu wax ci mooy ne jëmm yi mbir yi selon dimension bi ñu yor selon nan lañ mel dañoo soxla. ay turu yàlla yu feeñee ci ñoom mais yooyu yëpp nag ci nit lañ daje mais comme que nit moo leen dajale ñoom ñëpp bu ñu tasaaroowee ci àdduna bi da ngay gis kenn ku ci nekk spécifié wu yenn tur yi ak yenn melo yi mais tur yi ak melo yi ci seen bopp mooy tur yàlla yi melo yi seen bopp mënul woon a ñàkk ci sens boobu lay nekk mënul woon a ñàkk ñu am ñu feeñ mais bu ñuy feeñ dañuy feeñ ci ay jëmm jëmm yooyu nag moom lañ doon développé léegi ci yi nga xam ne dañuy taxawal seen bopp yu taxaw seen bopp yu taxaw yu taxaw fenn ba pare dara tënku leen yi nga comme comme li ñu wax par exemple ñi nga xamante ne dañuy taxaw ci dara mais pour ñu feeñ il faut que ñu leneen tax maanaam leneen voilà ci leneen lañ mën a taxaw pour ñu feeñ wala boog yi nga xamante ne dañuy feeñ mais leneen la ñuy feeñee ak yeneen ak yeneen quoi yoo xamante ne yenn yi di feeñ suñu adduna bi yeneen yi feeñ ci beneen adduna comme malaaka yi malaaka yi euh, ñaare ñoom ci beneen adduna lañ ne mais ñu feeñee ci suñu adduna bi lu dul rarement comme jinne yi tamit ainsi de suite maanaam voilà am yoo xamante ne suñu adduna bii lañ ne mais nekkuñ ci yeneen yi wala bokk beneen beneen anam lañ nekkee ci yeneen i adduna ainsi de suite nit daal moo mën a nekk ci adduna yëpp en même temps ba pare ci gépp anam moo tax mën a jokkaloo ci mala'ul a'la en même temps mu mën a jokkaloo ci maanaam ak animaux yi mu mën a mel comme animaux mais mënoon a mel tamit comme malaaka wala mu mu maanaam mu mu féete leen kaw mooy summa radadnaahu asfala saafiliina illa allaziina aamanu wa amilu saalihaati falahum ajrun ghayru mamnuun voilà mooy dimension boobu voilà mooy après dañ ko delloo si ba mu nekk si gën a suufe ci ñu suufe mooy ci animaux yi njaay àll mu nekk insaan xayawaan yi mu ne la maanaam mooy nit koo xam ne c'est un homme en fait c'est un un homme bestial animal voilà mu ne illa ladina amanu ba mu des ñu gëm te dëgg te ñuy jëf jëf ci sell ji farata yi ak sunna bi sunna yi nekk ci loolu waaw ñooñu day falahum ajrun ghayru mamnun danañ am pay gu dul dox gu amul fu mu yem te pay gi gën a rëy nag mooy borom bi fayala boppam loolu moom du dox voilà <coughs> kon euh, donc dimension yooyu euh, ak ni ñu tasaaroowee ci univers bi ci existence bi benn bu nekk tur yi mënu woon a mu feeñee foofu <coughs> moo tax mu am lu ñu tuddee ak asmaul ihsa yi borom subhanahu wa ta'ala yu rafet yi gën yee rafet mooy al asmaul ihsa'i yenente bi sallallahu alayhi wasallam parce que yenn parce que xadis la sallallahu alayhi wasallam bi mu naan boroom subhanahu wa ta'ala am juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeenti tur yooyu yenente bi sallallahu alayhi wasallam bii ak bii ak bii ak bii ak bii déedéet mais c'est que tur yooyu noonu yëpp boo seetloo ñoom ñoo peeg àdduna bi ba pare feeñee ci adduna bi mais ànd ak ne yàlla yi amuñu fu ñu yem maanaam dafa illimité mais yooyu noonu ñoom ñoo peek yeneen yi ci des kon loolu ñoo leen peeg ci tey ñoom ñoo leen feeñal yeneen yi ci des <coughs> voilà léegi nag kon yooyu buñ leen xamee dañuy xam yeneen yi ci def yëpp en réalité parce ñoom ñoo ëmb yeneen yi ci def yëpp ñoom ñooy sadana yi maanaam mooy li ñu tuddee sadana maanaam mooy ki ñi nga xam ne ñoo ëmb ñeneen ñi ci def yiir leen nëbb leen yeneen ci biir lañ ne baatin lañ dañoo nëbbatu dañoo moo tax turu yàlla bu ne am na ay secret turu yàlla yu nekk ci ginnaawam ensemble tur yàlla bu nekk tamit am na ay secret yu rëy yu nekk ci seen ginnaaw ainsi de suite voilà mais quatre-vingt-dix-neuf yi ñoom ñoom ñooy yi nga xam ne ñoo ñoo ëmb yëpp boroom subhaanahu wa ta'aala ne fa lahul asmaa'ul husnaa ñeel na ko tur yu mag yi yu yu rafet yu mag yi te yooyu yëpp dañuy feeñee ci ay jëmm yu mu amal moom boroom subhaanahu wa ta'aala ci booleem jëmm yi boolem nekk-nekk yi mu ne fa kayfa ana naka yakunu lay nekkee kariman ku tedd man koo xam ne lam yajit dajul man ki nga xam ne yatakarramu dana feeñal ak terangam alayhi ci moom maanaam bu fekkente ne mën naa ne man dama tedd maanaam mooy dama am générosité mais sama générosité feeñul fenn comme tey bu doon walillahi al-masalul suñu wàccoon suñu niveau yi ñun gis benn waay boo xam ne dañ naan dafa aay am nga dafa aay quoi ñëpp di wax ne kii dafa aay ci domaine bu mën a doon mais nag tëjul fenn foofu ak aayam day nekk lu ñuy remettre en cause voilà maanaam loolu la quoi wa kayfa ana naka yakunu lañuy lay nekkee raximan ku jaatu yërëmandee di yërëmaate rek man ki nga xam ne lam yajit dajul amul man ki nga xamante ne yarxam dana ko yërëm koo xam ne yow nee nga da nga bëri yërëmande mais gisuñu nga yërëm kenn loolu nag moom moo sababal tur yi bi ñu rëmaat bi ñu bi ñu amee loolu te lii yëpp nekkul dans le temps ñu comprendre ba tey que ni ce dans le temps déedéet existence u mbir mi du dans le temps mais lii moo indi fa talabat mu sàkku al asmaa u tur yi minallahi ci buur yàlla ta'ala aji kawe te xuutan ñam laxaa ñel maanaam mooy fu ñuy fu muy fu ñuy appliqué wu tafrax boo xam ne dana bégi bi taxawuti ci di mën a ñame di mën a dundee alayhi ci moom ci ñoom voilà foofu yi moo tax tur yooyu ilaa xuutihaa ci seen ñam ñam yi mooy nourriture alimentation ah waju lañu gën a aajoo min xuutihaa ci seenum ñam ilayhaa tam ci ñoom tur yi voilà parce que tur comme dañoo mat seenug mat day am fu muy borom subhaanahu wa ta'aala ci anam gi gën a mat la la ràngoo tur yooyu ak melo yooyu kon tur yooyu ak melo yooyu faaw dañuy am fu ñuy feeñee voilà fa ax fa xalaqa ci la bindee nag allah bu yàlla al xalqa mbindee fi kullahu lépp wa axrajahu mu génne ko minal adama ci ñàkk am ilal wujudi indi ko ci am illal insaan ba mu nit en fait parce que nit moom dafa existé woon en réalité mais nit bi mat mu yenente bi sallallahu alayhi wasallam avant même yii yëpp di am moo tax mooy al umsurul azam comme liñ ko waxe woon léegi al jawharatul kamal ci jotaay bii di ñëw dinañu leeral point bi incha allah leeralaale li nga xam ne moo aju ci al jawharatul kamal ak euh, wàllu googu incha allah kon xam naa dañuy yem foofu ba jotaay bii di ñëw ñu gën a leeral euh, point yi yëpp nga xamante ne moom la ñuy wax ni